mu ne qaala Tirmidi mu ne imaamu Tirmidi yi mu ko solowee dana rawaahu Sufyaan yaani ibn Uyayna an Sulaymaan an Abi Usmaan an Salmaan radiyallahu anhu min qawlihi wa kaana wasa mu ne imaamu Tirmidi nag mawquuf bi la daa mel ni moo gën a wër mooy Sufyaan ibn Uyayna da koo soloo jële ko ci Sulaymaan mu jële ko Abu Usmaan moom mu jële ko ci Salmaan radiyallahu anhu ci waxam mu ne daa mel ni loolu moo gën a wër waaw mu ne wa zakara fi kitaabil ilal te imaam al Buxaari non imaam at-Tirmidi tudd na ci téereem bi mooy ci sunanam bi ilal mooy la mujjee def ci téereem bi ilal yi mu ne ji jëlee anil Buxaari mooy ci yi nga xam ne ay xadis la yoo dañu am problème waaw dañu am ay ay feebar yu ci nekk yoo xam ne du ku nekk koy mën a détecter lu dul xaafis bu mag am saalal Buxaari radiyallahu anhu ak ñi mel ni ñoom. mu ne ci téereem boobu jëlee na ci imaamul Buxaari sëriñum bi rahimahullah annahu qaala fil xadiisil marfuu mooy xadis bi ñu yëkkati nii. mu ne ma uraahu mahfuula fooguma ne loolu euh, lu ñu wattu la de wa qaala ahmad huwa munkar imam ahmad ne non munkar la boobu ñu bañ la mu wa ankarahu ibnu ma'in aydan imam ibnu ma'in tamit dane lu fait que ah yëkkati yooyu yeneen saa sam wa qaala abu hatim ar-razi al imam abu hatim ar-razi rahmatullah alayhi moom it beneen ponkal mu ne huwa xata xata lii euh, njuumte la waaw rawahu thiqat an at-taymi an abi usman an an-nabi mooy Salman amu ci la la bëgg a wax ne ñu dëgër ñi radiyallahu anhum dañ koo soloo jële ko ci euh, mooy abu kii euh, at-Taymi mooy Ibrahim at-Taymi mu jële ko abu Usman mu abu Usman ne jële ci yeneen saa sam te abu Usman dëgg la muxadram la fekk na jamono yeneen timari saa sam ne jotu ko gis kon loolu mooy mursal la mursalan laysa fi Salman Salman newu ci waaw mu ne ruwiya soloo nañ ko tamit ba léegi min qawlihi min wujuhin aw xar mu ne nañ ko hadis bi ci Sayyidina Salman mu dem ba ci moom waaye ci yeneen yoon mu ne waqad rajahu ibnu min hadis ibnu Umar beneen saxaaba ginnaaw Sayyidina Abu Darda Sayyidina Salman ah, Sayyidina Abu eh, ki nga xam ne mooy ibnu Umar mu ne imaam ibnu Adi soloo na ko jëla ko ci hadis Sayyidina ibnu Umar radiyallahu anhuma marfu'an lu mu yëkkati ba ci yeneen saa mu ne waaye wa da'afa isnaad innaad yi danay mais càllale bi dëgërul ah waaw mu ne war a waa Abu Salih al al al al al-Mirri mu ne Abu Salih moom daal dinay solo an al-Jurayri jëlee Abi Usman an-Naadi an Aysata radiyallahu anha mu ne axta fi sanadi mu ne boobu Abu Usman mu ne foofu ci Sayyidatu Aysa mu ne loolu dañoo juum gaa ñoo juum ci càllale bi de waaw. mu ne war wiya an al-Hasan mursala mu ne xadis bu mel nii soloo nañ ko ci al-imaam al-Hasan ibn Yasaar rahmatullahi alayhi loo xam ne ci moom la yem mu ne wa xarrajahu Abu Daawud min xadis ibn Abbaas radiyallahu anhumaa mu ne imaam <laughs> Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhimaa moom daal non Abu Daawud maanaam alayhimaa rahmatullahi alayhi soloo na min xadis ibn Abbaas ci xadisu Mawlaana bunu abbas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mawlaana ibnu abbas mu ne radiyallahu anhuma mu ne kaana ahlul jaahiliyati waa jaahiliya muy gaayu réer yooyee nga xam ne ñoo neewoon ñooy avant l'islam bi ñëw <laughs> ñoom arab yi liñ neewe woon mooy yaquluuna ashyaa wa yatrukuuna ashyaa taqazzura bon dañ doon lekk ay mbir yenn yi daganal ko seen bopp yenn yi nag ñu bañ koo lekk parce nee nañ dañ koo seexlu quoi voilà moom oh. mu ne fa baatallahu nabiyahu yone eh, borom bi tabaaraka wa taala nag daal di yónni ki nga xam ne mooy yonentam bi sallallahu alayhi wa sallama allah waaw nee na kon borom bi tabaaraka wa taala daal di yónni ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi lu mu leen di wax wa anzala kitaabahu wa ahalla halaalahu ba mu ko wàccee nag téereem boobee yonentam boobee moom borom bi subhaanahu wa ca la dagane daganale li nga xam ne moo dagan li mu bëgg ci jaam yi te daganal ko ci ñoom wa xarama mu xaraamal xaraamahu la xaraam ca téere baak la nga xam ne moom la décidé moom la ci namm-nammam gu jiitu ko ne yii ñooy yi nga xam ne ñooy yi xaram fama ahalla lépp loo xam ne nag boroom bi tabaraka wa waaw daal dina koy daganal fa huwa xalaal mooy li xara mooy li dagan wamaa xarama kantaa lépp loo xamante ne nii nag moom la xaraamal moom boroom bi tabaraka wa taala xaram loolu mooy li xaram wama sakata anhu fa huwa lépp lu mu noppi nag loolu ak njéggal la summa talaa qawluhu taala gi mu jàng wax ba nga xam ne boroom nga xam ne ëppaante nag li nga xam ne mooy caaxaankat yi moom la ñuy wax moom la ne qul laa ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama c'est suuratul An'aam mu ne après mu tudd aaya boobu ne waxal ne dajuma ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne dafa xaraam après mu tudd yam fa tudd imaam al al alhamdulilah Hajar ibn Rajab ibn Rajab rahmat mu ne wa haaza mawquuf mu ne lii ci imaam ibnu Mas'ud eh, imaam ibnu Abbaas la yem waaw mooy moo xam la waaw waaw waaw euh, te sauf que euh, al imaam Abu Ya'la al Mawsili moom foofu la ci yema ah, et après wax na ne wa qaala Ubayd ibn Umayr imaam ibn Rajab rahimahullah inna allah azza wa jalla ahalla al halal wa harama al haram wa ma ahalla fa huwa halal wa ma harama fa huwa haram wa ma sakata an fa huwa af waaw léegi foofu la ci yem ci wàllu taxrij bi moom al imaam al xaafid ibn rajab al hanbali rahimahullah mais dañ naan mus al euh, abu ya'la al mawsili rahmatullah euh, tudd na ci musnadam bi euh, hadis boo xam ne ci ibnu abbas la ko jële parce que dane xaalid muy xaalid ibn abdillah ibn abdirrahman ibn yazid abul haythami ñi abu muhammad Euh, rahimahullah gane àdduna cent dix génn àdduna li nga xam ne mooy cent soixante dix neuf rahmatullah alayhi mu nekk koo xam ne siqatun sabt la ah léegi moom mu ne Xaalid boobu mu ne xan an mu jële euh, ci euh, Abu Ya'la ci musnadam bi la ko indi musnadam bi fa la ko foog naa loolu laa la wax léegi voilà musnadam bi muy fi nga awalu musnad ibn Abbas kon mu jëlee ci Xaalid mu ne an Euh, non non mu naan Xaalid mënu la jële ci moom parce que Xaalid kii la non non Xaalid rien que boo xoolee bi mu fi mu gane àddina rek Abu Ya'la mënu la jële ci moom non Abu Ya'la ci Wahb la ko jële dana haddathana Wahb nettali nañu ki nga xamante ne mooy Wahb voilà lool lool lool lool la parce que Abu Ya'la jotewul ñii voilà kii génn àddina cent soixante-dix-neuf kooku euh, ñoom ñoom kiiwu euh, classe ñoom ay imaamu Maalik yooyu lañ lañ ko rahmatullah alayhi mooy tax du non c'est pas ça euh, imam Abu Ya'la ci Wahb la ko jëlee dana haddathana Wahb muy Wahb Wahb ibn Baqiya ibn Usman ibn Sabur ibn Ubayd ibn Adam ibn Ziyad ah, ñu ko doon wax Wahban voilà Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala gane àdduna cent cinquante cinq génn àdduna deux cent trente neuf rahmatullah alayhi ne woon fële génn àdduna fi nga xam ne mooy Wasit moo tax Wasit yi la woon quoi moom euh, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a fiqa la comme li imam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmatu rahmatullahi alayhi léegi moom moom moom moom wax ba moo ne nag moom nag moo jële haddathana Xaalid voilà Xaalid door a ñëw mooy Xaalid ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Yazid gane àddina cent dix génn àddina cent soixante-dix-neuf mooy année bi imaamu Maalik génn àddina rahmatullah alayhi an moom mu jële an Husayn te Xaalid moomu eh, rahmatullahi alayhi muy Xaalid Xaalid moomu euh, euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a wax nañ la ne fiqa la voilà kama qaala al imaamu al haafidu Ibnu Hajar rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi alayhi kon euh, kon moom Xaalid mu jële an Husayn Xaalid mu jële ci Husayn Husayn boobu mooy ki nga xamante ne mooy Husayn ci moom la ko Xaalid daal di jëlee rahmatullahi alayhima rahmatan euh, euh, wasi'a euh, moom nag muy muy Husayn mi mooy Husayn Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abbas ibn Abdillah ibn Abdullah sëtu kii la Abdullah ibn Abbas al-Husayn ibn Abdillah ibn Ubaydillah non kii mooy cousin wu frère frère Ibn Abbas mooy maamam quoi parce que al-Husayn ibn Abdillah la ibn Ubaydillah ibn Abbas mooy xam nga waxoon nañ la al-Abbas bokk na ci ñoom Ma'bad ñoom Qusam ñoom Abdullah ibn Abbas dafa am mais ki ci mag mooy al-Fadl ibn Abbas mais Ubaydillah Ubaydillah ko Abdullah ibn Umar Seydina Umar dafa am doom bi tudd Abdullah kooku gën a siiw am na beneen doom bu tudd Ubaydillah ak Hafs am na ñu ne Hafs ci la am ñu ne non Hafs ak Asim voilà kii nag euh, euh, mooy Ubaydillah frère wu Abdallah ibn la moom mooy maamu kii génn àddina li nga xam ne moom moom al-Husayn euh, ibn Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abbas al-Hashimi yu cent quarante mais moom mii moom mii imaam al-Hafiz Hajar dane moom mii wérul ah. waaw <laughs> moom mi nag wérulaa waaw al-Husayn ibn moom wérulaa voilà an Ikrima ta mu jële ci Ikrima te Ikrima xam nañ ko mooy al bu mag bi Abu Abdillah al-Barbari al-asl rahmatullah alayhi nekkoon taalib imam Ibn Abbas bu mag bi génnaat na 104 dañ cee wuute léegi moom moo ko jële ci Seydina Mawlana Ibn Abbas kon hadis bi wérul voilà mu ne annahu qaal inna allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqa wa inna allaha farada fara'ida wa sanna sunana wa hadda hududa wa ahalla halala wa harrama harama wa shara'a al-islama wa ja'alahu sahlan samha wasi'an wa lam yaj'alhu dayiqa ah mu ne yoneen saa salaam nee na <laughs> mais euh, li ciy wax moo gën a dëgër mooy mawquuf bi moo gën a dëgër ci Ibn Abbas mais sauf que yooyu mbir la yoo xamante ne duñ ko waxe cim xel mu neex kese voilà <laughs> mu ne inna allaha ata kulla dhi haqqin haqqa borom bi tabaaraka wa jox na lu nekk képp ku nekk jox na ko àqam waaw yooyu mooy ci miraas surtout voilà xam nga xadiis bu mel nii moo taxoon ci siira bi ñu defoon ba ñuy gis parce siira bi keroog naa ñu dégg naan euh, miraas kii moom xajatul euh, wadaa même siira même même miraas moo ko gën a gudd mais miraas bi ci xajjatul wadaa bi lañ jóge waaw <laughs> ma koy wax fan laa newal ma ne waaye xanaa dama doon nelaw miraas bi ci boppam ci ci wadaa la bokkoon xajjatul islaam yi xajjatul balaa xajjatul tam tamaami <laughs> waaw xajjatul islaam loolu ci la jóge woon saa salaam moo def xutba keroog bokk na ci xutba yi def Makka inna allaha taala qad ata kulla di haqqin haqqa fala wasiyata li waaris waaw hadis boobu moo ñu yóbbu woon ci miraas parce que discours yonent may saa saa yam def màkk da bokkoon ci siira bi voilà bokkul woon sax li nga xam ne loolu sincère miraas bokkul woon ci programme bi <laughs> mooy programme siira bi moom miraas bokku ci woon bi discours am amee lañ ne non lii nag mooy loo xamante ni mooy mënuñu koo passé noonu en plus am benn mbokk sax bu ko doon laaj avant mu dëppaale affaire boobu ci biir discours woo am ci te nag romb discours bi noonu rek wax ko noonu jàll moom taxul nit ñi xam lan mooy miraas ko <laughs> allahu taala kon mu ne inna allaha a'ta kulli dhi haqqin borom bi jox na borom àq gu nekk àqam waaw miraas ñim ne jox leen un sixième yow bu fi ñëw di waane waane lu di leen wàccel di leen wàññil wala nga leen di yokkal déedéet ashabul fara'id ñi borom bi ne jëlal lii jox kii lii bu lii kii faatoo lii ma fi ne kii jox leen ko lii kenn mënula muusa ko wàcc waane ba ne loolu duñ ko ko jox teg ko rek ci ay pexeem wala bon moom dañ koo war a ëppale parce que a ci baayam ma ne loolu du waxu dara waaw moo gënoon borom bi dina ko fay insha allah coonaam googu du neex mais lii joxe moom ne ku jox leen sawaay di ngeen ko ko jox de <laughs> kenn du ko fi yokkal parce que moo a ci baayam keneen keneen ñu ne boo sonn loon ci baayama ah. kon nag quel soit qu'il soit là-bas wala quel soit là-bas non elle ne sera pas là <laughs> voilà kon mu ngi noonee mu ne wa inna allah te bi farada faradaal na fara'id ay farada sa sanna am na farata yum teg ba pare tëral ay sunna waaw alhamdulillah wa hadda hududa mu teg ay dëxal wa halala mu xalaama mu daganal ay yoo xam dañu daga waaw Abdullah wa harrama harama mu xaraamal yoo xamante ne dañoo xarama ay mbir yoo xamante ne nii ñoom xaram nañu ah. waaw wa sharaha al islam mu yoonal tëral l'islam yoonu wombatu bi wa ja'alahu mu def ko sahlan samha mu yomb l'islam dafa yomb waaw mooy alxanafiya as-samha yoon wi jéng lépp coow waral jëm ci borom bi ba pare yomb waaw waasi'an dafa yaatu l'islam dafa yaatu koo ci nee da yaatu quoi waaw parce que bor borom bi ngay ne te borom bi amul fu mu ay mbirum day neex quoi waaw la hawla wala quwwa walam yaj'alhu dayiqa deful l'islam xadde eh, wax naa la moom yooyu xam ne rek waa ji moo li muy wax quoi mais daal borom bi moom nekku fi di di di di taral mbir yi kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab ah kon mu ngi noonee waaw moo tax borom matalibul aliya ne hadith sayna Abu Salaba bi rijalu thiqat de góor ñi eh, dañoo dañoo dañoo kii de ah. dañoo dañoo dañoo dañoo dëgëra waaye illa inna annahu munqati lu dul ne sauf que nag daa nekk loo xam ne hadis la boo xam ne dafa dog de waaw mu ko indi ci baabu bayaani bi anna na al ashyaa al ibaaha waaw mu ne bunt bi nga am kitaabul imaan ak tawxiid bunt bi nga xamante ne mooy leeral ko ne cosaanu mbir yi mooy al ibaaha waaw foofu la ko indee rahimahullahu taala kon hadis bi mooy hadis la boo xam ne xasanun euh, li shawahidi waaw loolu mooy li nga xamante ne noonu la dafa xasan euh, ci wall parce que yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw mel ni euh, dañ koy épauler quoi waaw waaw loolu la quoi wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab ah ah waaw aha aku bind al-mataalib al-'aaliya <laughs> imaam al-Haafiz na Hajar ah xama woon la al-mataalib al-aaliya bi zawaa'id al-masaanid ath-thamaaniya al imaam Abul Fadl Ahmad ibn Ali ah ibn Hajar al-Asqalaani al-Haafiz borom Buluugh al-Maraam ak ak ak ak kii ak ak ak kii nu mu tudd waa ji eh, Fathul Baari moo bind lool al-mataalib al-aaliya voilà moo na moom moo ne affaire yi si xa ah ñoom de càllale bi gaa yi dëgër nañ de waaye nag sauf que dafa am munqati mooy bi mu indee foofu foofu quoi baabu bayaani anna aslu ashya al ibaaha bunt bi wane ne cosaanu mbir yi mooy dañoo dagan waaw saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jamii'an min la borom bi wax bon borom bi nee na wa saxxara lakum moom moo leen tàggatal. te loolu moo ñuy defal benn transit euh, bon <laughs> transition ak li nga xam ne moo ñuy génne ci fi nga xam ne moom lañ newoon euh, ci wàllu taxrij beeg yooyu walillahi alhamdu wal minna mu ne kon wasaxara lakum ci suuratul jaasiya borom bi moo leen tàggatal maa fi samaawaati mboolem xéewal yi nekk ci asamaan yi rek wama fil ardan mboolem xéewal yi nekk ci suuf yi jami'an mboolem seen minhu tukkee ci moom muy xéewal bu mu leen defal moo tax al as al aslu loolu imaam al hafiz bi du noonu c'est ça waaw al aslu loolu règle la fil ashyaa'i al ibaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan waaw sharia bu ñëwee nañu nag yooyee dee nag bi nga xam ne mooy daganal lu ko neex ah, ah, ah, ah yamhu llahu mooy def ko neex mooy effacer ci àtte yi lu di saxal ci àtte lu ko soob di dindi yu yi nga xam ne moo daganoon moo daganoon ci cosaan lu ko soob def ko lu ne lii moo xaram waaye di saxal yenn ci seenu xaram ne lii moo xaram saxal yenn ci seenu seen dagan moom borom bi tabaaraka wa taala kon bu ñu tuddalee yii nii c'est pour wan ñu xéewal daa nekk di ñu tuddal xéewal al minan al al al kasiira waaw yu mag yi nga xam ne moom la ñu defal lépp tukkee ci moom inna fi daalika la aayatin li qawmin yatafakkarun moo tax loolu mooy cosaan ci mbir ah, mooy dagan léegi kon walillahi alhamdu wal minna kon daal ci taxriij bi loolu lépp c'est pour wane ne boo xadis bii nii xadis la boo xam ne xasanun euh, euh, euh, kama qaala ash-shaykh comme li imam al ibn Rajab wax ak ibn Sam'ani ñoo ñëpp lool ñu wax noonu la waaw mooy que ne xadis bi daa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xam ne xasan la waaye loolu nag bi shawahid voilà wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al marja' wal ma'ab léegi nag ñu jàll nag ci wàllu biir xadiis bi nag li muy wax wax na al xadiis la bu rëy waaw bu rëy rëy rëy waaw inna allaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tamtahikuha wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha Allah Allah wax naa la mu ngi ci arbaina yi loolu foog naa waxoon naa ko au début mooy hadith numéro trente ci arbaina yi boo demee ci arbaina yi mooy hadith numéro 30 waaw ah, defoon nañ ko moom lañ njëkkoon série eh, kii hadith yi nii foog naa moom lañ njëkkoon a def ci lu gàtt ah non Umdatul Ahkam lañ defoon waaw Umdatul Ahkam waaw Umdatul lañ njëkkoon a def waaw ah, kaa moom wax dëgg yàlla xalaatuma woon sax yu mel nii quoi <laughs> waaw ci yeneeni projet lañ newoon yeneeni projet <laughs> waaw. mais ba ñu ko bokkuma laajee nag ne bon Umdatul Ahkam bi dëgg la suñu sëriñ a ngi ko doon def mais jotu koon àggale ah koon àggale léegi moom li mu bëggoon te da ko doon suivre moom bokk moom li mu bëgg nag mooy bu ma ko mënoon a defal mooy lépp lépp mais ci bu gaaw pas ay comme ni ñuy def fii firi baat ak rek moom <laughs> dina baax ana ko ah insha allahu taala <laughs> après boobu nag ci lañ commencé nag jël sëri xadiis yi après euh, waa ji arbaina yi voilà ba bi ñëwee fii tamit noonu lañ ko bëggoon a defar ah, c'était ça l'objectif au début <laughs> bu dee yaa ngi suivre ci daal benn moo doon xadiis yii nii Riyad bi c'était comme Umdatul Ahkam bi comme ni ñu def al Arba'un an-Nawawiyya mooy dañ koy jàng firi baat ak baat jàll non bu doon loolu waaw mais daal après borom bi moo ci dogalam la bëgg ne mbir yi daal ñun du nañ ko jàppoon noonu lay demee waaw moo tax it waaw nañuy tànn loo di tànnal suñu bopp <laughs> <laughs> ah, ah, loolu moom saa mu ñëwee rek affaire bi can ko moo ek <laughs> wa xayir tànnal loolal sa borom waaye bu nekk di tànn lañuy nekk di tànn alors que mujjanteelu mbir yi dafa ëmb ci nañ def rek ni borom bi dogale insha allah te moom boo jàgsee comme la waxoon ca siira ba eh, mooy képp kenn ci koo xam ne <clears throat> am na lu la borom bi mën a may te boroom bi lu mu may du lu tuuti qaliluhu waxoon naa la keroog laa yuqaalu lahu qalilu comme li boroom xam-xam ba nitu yàlla ba doon wax <laughs> borom bi lu ñuy jox ci bëtu ñu copp nañ nit ñi xamul yi dafa tuuti kenn du ko wax daa tuuti déedéet ku yàlla xéewale nga am mu may la yenn yi nga man koo leeral ci diini yi yonent saa saam bii boroom bi jox ko teg ci jaan bu ci gàttañu borom bi ñu yonent saa sam xamaloon ne moom daa bëgg nit ki buy def dara mu defe ko ni mu gën a perfectionnement nu mu ko gën a mane inna allaha ahabba ahabba min al abdi ida amila amalan an yutqina aw kama qaal borom bi tabaraka wa daa sopp ci jaamam bu ñëwee bay def jëf bu mu man di def na ko defee par ah par eh, na na na na tendre vers la perfection même bu dee manu koo jot mais nag fexe nu mu gën a rafete loolu moo tax al ihsan an ta'budu allaha ah, ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waaw kon loolu la mais di def yoo xam ne da nga koy def mel ni affaire bi yow bëggoo ci dara bon waaw waaw def ko ngir yàlla rek waaw xadiis boobu euh, euh, en plus <laughs> al euh, imaam Abu Ya'la mi ñu doon wax moo ko moo ko solo <laughs> inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina allah mu ngi musnadu sayyidatu Aisha as-siddiqatu radiyallahu anha allah mu ne borom bi yonent saa salaam nee na borom bi daa sopp ida amila ahadukum amalan bu kenn ci yéen jëfee jëf ngir yàlla mu rafetal ko waaye waxuma la ngir yàlla kese mais seen jëf entre yéen digganteeg jaam yi ndax da ngay xam ne muamala gi may jëflanteeg jaam yi borom bi laa jëflanteel dëgg-dëgg parce que moom à travers nit ñi man yàlla laay dàkk moom laay diir ci lépp waaw képp ku ma amal même Euh, relation njënd ak njaay relation nekk fenn ñu daje fa war a kii même bu dee waxuñ sax mbiru diine waaw ah, dañoo daje euh, voilà à l'aéroport toog di xaar suñu ab vol moom mu yor beneen vol lay jël man beneen mais ñoo bokk fu ñu toog nii waxtaan wa ngay waxtaan ak moom li gën a sell nga war di waxtaan ak moom quoi pas ay médiocrité ki ay ay ay waxi poubelle déedéet non non da ngaa war a nekk koo xamante ne nii da ngay tànn tout le temps di tendre tout le temps vers l'excellence borom bi loolu la sopp ci jàmm loolu la yonent bi alei saa saa ci al awsat tamit waaw inna allah azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum an yutqinahu waaw allahu akbar kon loolu laa wax ne ku yàlla xéewale may nga war a taxaw lenn ci yooyu na nga ko defe ni mu gina a mati bu ci gàttañu da def ko ngir yàlla kese mu jeex